léegi kon mu des yeneen yoo xam ne luñ ci mën a jànge ci euh, suñu hadis bi ginnaaw loolu wallahu taala léegi nag mooy li imaamu Nawawi wax ne qaala al ulama maana wa ma yu'azzabaani fi kabir ay kabirin fi za'mihima wa qiila kabirun tarku alayhima mu ne nag boroom xam-xam yi nee nañu no loolu mooy wa ma yu'azzabaani fi kabir li yoleen saa saa ne te ñoom bëggaduñ leen ci lu maga ah. ay mu ne ay kabirun fi zami kabirun fi zamihima mooy ci ñoom selon ñoom mooy mbir mi daal diwul kii quoi ñoom ci ni ñu ko jàppe woon pour ñoom affaire bi rëyul quoi waaw non loolu rëyul loolu moom dañoo jàppoon ne lu ndaw la mooy problème wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim waaw mooy ñoom ñu jàpp lii nii <laughs> lii bàkkaar bi ñuy def lu ndaw lu woyof la alors que fa yàlla lu rëy rëy rëy rëy la waaw kam min bàkkaar boo xam ne nit ki moom lay xeeb moo koy alak waaw te xaadisatul ifki loolu la woon waaw alors que lu màgg la ñii itam lool la lañ jàppoon waqiila mu ne am na ñeneen ñu ne kabirun tarkuhu alayhima mooy dafa réyoon ci ñoom mooy bako dañoo miin mbon moo tax miin mbon baaxula ah. da ngay miin mbono miin mbon ba daa yow da nga ciy da nga ciy manoo ko bàyyi loolu nag musiba la mu ne am ñu ne loolu la waxoon nañ la sànq kene bi ñuy tàmbali kene al imam al qaadi ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj al imam an-nawawi mu ngi naan te imam al qaadi tudd na beneen ta'wil kene ñetteel kene mooy ne nekkul ci bàkkaar yi gën a mag bàkkaar bu mag la waaye yi bokkuñ yi gën a mag voilà léegi kanta al imam al hafiz rahimahullah ibn hajar mu ne waqad ixtulifa fi maana qawlihi wa innahu la mooy nan a waxe ne lii lu rëy la après mu ne balaa doono ñoom wa maa yu'azzabaani mbugaluñ leen ci lu après mu ne balaa innahu la kabir ah kay waaw loolu nag la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di lijjanti mu ne waqad wute nañ fii maana qawli wax bi nga xamante ne moom ah, la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ne Euh, fii maanaam mooy innahu la kabir kenn loolu mu ne qaala abu abdulmalik albuni mu ne al imam abdulmalik albuni nee na yahtamilu annahu sallallahu alayhi wa sallam dhanna anna dhalika ghayru kabir fa awha fa uhiya ilayhi fi l haal bi annahu kabir mu ne benn xam nga bii wute naag bi imam an-Nawawi ñaar ñett ñaar yi mu wax ak benn bi nga xam ne ci al-minhaj sharh sahih muslim ibn al-hajjaj rahimahullah rahmatullahi alayhi ma la ko mu ne kon abu abdulmalik nee na lii de day yenu ne supposé que ne yeneen saa dafa yaakaaroon ne que ne nekkul woon bàkkaar bu rëy après borom bi dal di koy wax yu jasaase ne ko lu rëy la kay après mu dab dabaatal lool mu ne moom loolu mu ne wattu uqiba bi annahu yastalzimu an yakuna nasan mu ne bu boobaa nag am na ñu ne non bu boobaa moom li mu wax al imam abdu abu abdul malik que ne loolu day nekk daa nasaxal la war nasu laa yadxulul xabar te nasax du dugg loo xam ne mooy information la waaw mu ne wa ujiba bi anna al hukma bil xabari yajuuzu nasu am ñu ne mais kan moo leen wax lool mais c'est possible waaw àtte boo xamante ne ci euh, xabaar la loolu mën nañ koo kii mën nañ ko nasaxal kay waaw kon nag wax bi mu ne wa maa yu'azzabaani fii kabiir ixbaarun bil hukm waaw fa idaa uhiya ilayhi annahu kabiir fa axbara bihi kaana nasan li daalika al hukm <laughs> mooy ne rekk mu ne du bëggaluñ leen ci lu rëy loolu day wat daa xabaare ne àtte bi lii la mooy ne ñoom liñ leen di bëggale du lu rëy après borom bi bu dee ne moom selon supposition bi wax bu dee borom bi daal di koy wax yu que ne lu mag la mais loolu moo moo moo moo léegi lu mag la mooy borom bi moo soppi àtte boobu nga xam ne lu ndaw la woon ne déedéet lu mag la voilà kon daal di ne saxal la àtte boobu mu ne benn ngoog waqila mu ne am na ne an yahtamilu an ad-damir fi qawli wa annahu ya'udu ala al-adab waaw waaw kene wax ji nga xamante ne mooy damir li nga xamante ne hu boobu di dellu euh, euh, balaa innahu la kabir kene loolu mooy mbugal mi am nañu ne loolu day yenu ne day dellu ci mbugal mi lima wara fi sahih ibn hibban min hadith abi hurayra yu'adhabani 'adaban shadidan fi dhanbin hayyin ñu ne wa innahu boobee mooy day dellu ci mbugal mi innahuma la yu'azzaban waaw déggul xam nga ne ne innahuma la yu'azzaban ñoom ñaar ñii de bala dañ leen do dañ leen di mbugal waaw yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir voilà mooy ci yenn riwaay ma bi annahu léegi nag moom dane ha boobu am ñu ne loolu day dellu ci mbugal mi lay dellu waaw ndax li rot ci sahih ibn Hibban rahimahullah Euh, ci hadith sayna Abu Hurayra mu ne yu'azzabaani 'azaaban shadiidan fii dhanbin hayyin mu ñaar ñii de dañ leen di mbugal ci mbugal moo xamante ne nii mu tar la ci bàkkaar boo xam ne bu woyof am ñu ne waqiila am ñu ne ad-damiir ya'uudu 'alaa ahadi dhanbayni wa huwa am ñu ne non damir bi mooy huboob wa la kabiir loolu day dellu ñoom ñu loolu day bi day dellu ci benn ci ñoom ñaar day dellu ci ta lool mooy namima ndax namima moom leer na lool moom moom bàkkaar mag loolu Imaamul Buxaari tudde buntam bi sànq comme niñ la ko waxe voilà mooy rambaaj gi li anna min al kabaa'ir bi xilaafi kashfi al awra ndax moom ci kabaa'ir la bokk wuteek li nga xam ne mooy wuññi awra mais loolu lu ñuy seetaat la kan moo leen ne wuññi awra loolu loolu du du du du bokkul ci kabaa'ir te boroom bi ne wa yahfazu furujahum qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim wa yahfazu ah yaa bani adam qad anzalna qad naza qad anzalna ilaykum libaasakum libaasan yuwaari saw yaa bani adama waaw in anzalna ilaykum libaasan yuwaari sawatikum warisha wa libaasu taqwa zalika xayr léegi nan la nit mën a waxee ne loolu moom da new waaw te borom bi ne yéen doomu aadama qad anzalna alaykum libaasan yuwaari sawatikum warisha voilà kon loolu noonu voilà mooy euh, <laughs> parce que kashful awra euh, bokkul ci euh, yu parce que loolu mooy lépp loolu fa mbon yu bon yi jóge nga naan lan mbon bi l'Église bëggee mu tasaaroo daa futteekuloo gaa yi wala ñuy sol loo xamante ne tuutee attirant ba pare nekk yoo xam ne yu seere te danka gàtt te awra yi feeñ waaw waaw moo tax mu ne wa moo Imaam An-Nawawi ne Imaam al-Hafiz Ibn Hajar ma'a da'fihi ànd ak ak doyadem moom ghayru mustaqim ke lii li jubut wax jii nan la mën a jubu <laughs> waaw ah, mooy de toute façon mooy hadis bi li muy wax mooy koo xam ne doon loon suturlaw digganteem ak tuur ndoxam li anna al-istitaar al-manfi laysa al-muraad bi kashf al-awra faqat mu ne ndax fii euh, euh, sutur la gi nga xam ne moom lañ dàq mais nekkul rek liñ ci jublu mooy wane say awra kese ah faqat waaw du lool kese waa ji non seulement doonul woon sutur côté boobu man na tekki tamit loolu mooy bu doon tuur ndox yoonam newu ci day taxaw ñim di ko xool wala muy jaay ñoom dañoo viril voilà mais tamit nam koy defe noonu muy awraam di feeñ naka noonu tamit la dul lay génn ci moom muy tuur ndox yi di delluwaat ci moom ak yooyu yoonam newu ci voilà kon loolu la kon beneen wax a ngi woo boolee ñetti kon amoon na ñetti ca imaamul ñaari imaamu Nawawi wax ci Riyaad bi ak benn bi mu jëlee ci qaadi Iyaad te ñaari wax ci bi noonu na ko waxe waat ci Minhaaj door indi waxu imaam al-Qaadi Iyaad ñetteel bi boo ci boolee ñaari yi ñu jàll muy juróom mu ne wa qaala Daawudi wa Ibnul Arabi mu ne al imaam ad-Daawudi ash-Shaari ak Ibnul Arabi al-Maaliki rahmatullahi alayhi ma ñoom dañ ne Kabir al-Manfi bi maanaa akbar mooy lii nag mooy niroog beneen bi imaamul Haafiz an-Nawawi waxoon ne mooy eh, li ñu dàq fii mooy bi gën mag mooy wamaa yu'azzabaani te terewuñ leen waaw waaw te mbugaluñ leen fii kabir mu ne loolu mooy akbar mooy du bu gën a rëy du bokkul nekkul bàkkaar bi gën rëy ah wala yu bokk yu gën a rëy waaye bu rëy la wal musbitu waahidul kabaa'ir li nga xam ne moom lañ sa al mooy benn ci kabira yi muy bi nga xam ne eh, benn ci ñoom mu ne ay laysa zaalika bi akbaril kabaa'ir kal qatli masal mu ne kon li mu bëgg a wax mooy Euh, laysa wa ma yu'azabaani fi kabir mooy bokkul nekkul ji gën a ci bakkaar yu mag yi comme rey par exemple wa in kaana kabiran fil jumla même bu dee euh, mooy kabira la waaw mu ne waqiila am na ñeneen ñu wax te bii imaamu Nawawi moo tax bii duñ ko boole parce que imaamu wax ma ko sànq rahimahullah mu ne waqiila al maana bi kabirin fi suura am ñu ne mooy nekkul bakkaar bu mag ci melo bi ni boo ko gisee nii da jàpp ne lu ndaw la li anna ta'ati dhalika yadullu ala ad-dana'ati wal haqara wa huwa kabiru dhanb <laughs> mu ne ndax ki nga xam ne mooy dikkel euh, euh, bàkkaar bi loolu ci boppam mooy lii nii euh, day wane li nga xam ne mooy ak suufe ak ak ñàkk solo te loolu mooy dëgg-dëgg mooy li rëy ci bàkkaar waaw waaw mooy ci biti nii da nga lii de simple na daa daa doon rek doon waaye nam yi ma tamit ñëw rek taxaw déglu fii après jóge fii dem toxal fee ñu jàpp lii dara newu ci waaw <laughs> waaw wa bi kabirin am beneen wax ñu ne fi i'tiqadihima aw fi i'tiqadi al-muxaatabin wa huwa 'inda allahi kabir qawlihi ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda allahi 'azim lii dugal na li mu waxoon sànq hmm? mooy kabirun mooy imaam Nawawi njëkk a wax ci Riyaad bi ay fi za'mihima mooy wax ji rek mu ne am nañu ne ñoo xam ne dañ ne imaam al-Hafiz na Hajar ci al-Fath euh, rahimahullah mu ne am nañu ne laysa bi kabirin fi i'tiqadihima mooy rëyul ci ñoom liñ ko jàppe woon fase ko noon jàpp ne lii nii du wax lii la du dara waaw aw fi i'tiqadil muxaatabin wala boog ci ñi nga xam ne ñoom la yoneen saa saam doon waxal waaye lii loolu moom dundul ñi mu doon waxal mooy ñi nga xamante ni mooy ña ko jàppoon ba lool dal leen bañ leen di buggal nii ñaan ñi wa huwa ta fekk inda allahi borom bi kabir lu rëy la ka qawlihi ta'ala comme wax ji borom bi wax waxoon nañ ko sànq ah wa tahsabunahu hayyina ca hadisatul ifki l'abominable mensonge yi yéen ngeen jàpp ne loolu lu woyof la wa huwa inda allahi azim alors que fa yàlla lu màgg la hmm? waaw am ñu ne waqiila beneen bii nag kon la ñuy boole ci siis bi bii laysa bi kabirin fi mashaqqati al-ihtiraz ay kaana la yashuqqu alayhima al-ihtiraz min dhalik mu ne fii lim ci jublu mooy wa maa yu'azzabaani fii kabir mooy ne ñoom buggaluñ leen ci lu metti mooy lan mooy ñoom nekkul woon loo xamante lu mag lu mag mooy ne ñoom nekkul woon loo xamante ne ah mooy du coono bu rëy la lay jëlal ngir nga mooy tonduku kanam c'est tour ndox yi di ñëwaat ci yow wala ngay ngay sutur loolu loolu du loo xam ne lu metti la quoi waaw ay kaana laa yasuqu alayhim al ihtiram min woon ci ñoom mais pourtant malgré ça defuñu ko waaw mu ne wa hada al axir bu mujj bi nag jazama bihi al Baghawi wa ghayruhu wa rajjahahu ibn Daqiq al Iid wa jamaa mu ne bu mujj bi nag ku mel ne al imaam al Baghawi moom la dogu rahimahullah nanga te tamit moom la nootal ki nga xam ne mooy al imaam ibn Daqiq al Iid wa jamaa ak mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu ne waqiila <laughs> beneen wax mu ne laysa bi kabiirin kon sii sa ngoog wa bii moom buñ ñëwee ci bii muy set waqiila mu ne laysa bi kabirin bi mujarradi wa innama saara kabiran bil muwaazabati am ñu ne non li tax ñu leen saa saa ne wa maa yu'azzabaani fii kabir mooy li ñu leen bëggale lii nii nekkul lu rëy moom kese noonu waaye boo ko dell boo ci saxee wa innama saara day mujj nekk kabiran lu rëy bil muwaazabati alayhi bu dee danga kee sax nag di ko def lii waaw waaw mu ne wa yarshudu ila zalika siyaq mu ne lii boo xoolee ni ñu ni hadis bi tëddee daa mel ni day day day junj ci loolu ndax fa innahu wasifa wasafa bokk fa an fa innahu moom sallallahu alayhi wasallam wasafa dafa melale kullan minhuma ku nekk ci ñaar ñii ñuy mbugal bima yadullu ala tajaddudi zalika minhu wa istimrarihi alayhi lil ityaani lil ityaani bi sighati al mudari' ba'da harfi kaana wallahu a'lam mu ne ndax bu ne kaana yastatiru laa yastatiru kaana ci mu ne loolu day mel ni ñii dañ cee wëyoon di continuer tout le temps ñu ne ci ndax lim indi muda kaana ba pare teg ci mudaari présent continue waaye loolu insha allahu taala lii mooy wax yi nga xam ne mu ne wallahu taala alam ah, moom al imaam al haafid ibn hajar jazaahullahu xayran mu ne borom bi nag mooy kii na xam mais lii de toute façon kabira la boo xamante ne mooy daa nekk mooy woyofal la lu ñu woyofaloon waaw parce fii mu ne kii jëw ab jëwkat wala ab rambaajkat foo leen gis dañuy jàpp ne li ñuy def daraa ci newul waaw loolu nag moo yées an waaye wooy we laa def damaa wax rek man est-ce que damaa créé surtout moom moo gën a garaaw moom moom nammaam bi da wax mu ne la ma mais man dama lay laaj sa waay est man lii ma wax dëgg la wala dëgg waaw bu ko waa ji jàppee loxo ci poche kam doon kam doon nammaam waaw lan lay wax danaan est dama laa waxal lu amul yaa ko wax wala waxuma ko non non non dama lay laaj rek lii ma ñëw ne diw yaa ko wax lii yow yaa ko wax wala man wala damaa créé wala créé woo waaw léegi waa yow yaa ko wax après man ma ñëw wax ko nga jàpp ne problème al ci am voilà mooy gis ne doyadal gi ñuy doyadal bàkkaar bàkkaar bu ñu nekkee jàpp ne du dara loolu problème bu rëy la waaw moo tax namim nam maam bu ñëwee li imaam kii doon wax xalifa bi Umar ibn Abdul Aziz ngay doxale ko wax waaw waaye daa ñëw <laughs> doon ko jaxase kenn quoi ñëw nettali ay waay ay mbir nettali ci biir mu ne ko yow moom génnoo ci ñett yi waaw waaw <laughs> ñett yi moom génnoo ci mooy borom bi dane in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu su waa yow nga nekk faasiq <laughs> neeneewa borom bi xamal nañu mooy ku génn topp kàccoor borom bi xamal nañu ne bu leen ab kàccoor di këlee waaw dina bàyyin cib xabaar na ngeen ko leeru amaana yow su waa nga nekk faasiq wala nga nekk nam mim nam maam te boroom bi xamal nañu ne hammaazin mashaa'in bi namim doxaakoonu loolu ah wala nga nekk koo xamante ne mooy jëwkat koo xamante ne nii mooy eh, wala yaxtab ba'dukum ba'da <laughs> yow suwaaj benn ci ngay dugg wala rek après wala nga ñaan jéggal waaw waaw waa ji ne ah jéggal ma yaa amiral mu'minin mu arrêté caay caay gam doon def mooy di nettali yoo xamante ne nii amalu amalu ko njariñ waaw amalu ko benn njariñ waaw waaw akbar loolu lu ama am solo la quoi moo tax nit ñi il faut nga waaw mooy foo nga leen di si sinon rek dañu la dugal almawaarid quoi waaw sinon dinañ la dugal ci problème yoo xamante ne nii diñ ci bëgg a dugg diñ ci bëgg a génn mutt la kon lii mooy côté bi nga xamante ne mooy loolu ah waaw akbar waaw wallahu taala alam léegi euh, ñu ñëw nag ci beneen côté bi nga xamante ni moom mooy foofu nag <laughs> mooy mooy mooy beneen beneen problème parce que bon problème noonu mooy masala la boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy yittewoo te Imaamu Nawawi indiwu ko fii indiwu ko fii mooy beneen côté bi nga xam ne ne yonent ba nay saasaam ginnaaw lii li mu def fa daa bi asibin ratbin ci riwaay imam muslim fa shaqahu bi ithnayn thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahida thumma qala la'allahu an yukhaffafa ma lam yaybasa <laughs> mooy laaj gi xam ne moom la yonent saa sallam laaj waaye bala ñuy dugg fii dañuy xam na yoneen saa salaam moom la yàllay xamal kumpa xam nga lii ñim àndaloon kenn xamu ko ci romb nañ xabru yi kenn xamul ndax dañuy mbugal ñi wala mbugaluñ leen moom la borom bi rek xamal kumpa mu bokk ci mu'jizaatam yi alayhi salaatu wassalaam romb ci xabru xam ne kii dañ ko ñii dañ leen di mbugal ba pare borom bi xamal ko loo xam ne bu ko mooy loolu mën na woyofal mbugal mi ci ñoom waaw loolu nekk ci mu'jizaatam yi légal kumpa yoo xam ne mooy jaam bi da koo war a gëm waaw maa daama sax na jóge ci ki war a jóge loolu daa bokk al imaanu bi rasulillah ci ponk l'islam yi nga xam ne mooy imaanu bi rusul gëm yonent yi alayhimu li nga xam ne moom lañ ñuy jëlelee di ñu ko toxalale jële ko ci seen borom même bu dee nañu ñun suñuy xel àggu ci yi nga xam ne yu gàtt lañ ak suñuy eh, ni ñu mën a teete mooy rien que ñoom ñu wax ko loolu doy na xam-xam bi nga xam ne moo gën a leer sax ñun ni ñu xamal suñu bopp ñi par expérience waaw jullit loolu la war a am moo al iman ngëm yàlla leneen liñ ciy jànge euh, ginnaaw loolu kon am na lu ma noonu wax léegi sama xel dem ci euh, dama ne woon naa ko ma ne woon naa bañal coupé kii bi te lii laa ci doon dagal mooy dem ba ci biir après dootuma xamante lan la nag voilà mais bon mu ngi noonu ah jeex na bon mooy euh, euh, voilà saxal mbugalu bàmmeel contrairement ak ñi nga xam ne minal la ak gaa yooyu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy bañ yooyu mooy xadiis bi day wane ne mbugalu bàmmeel loolu lu sax la te loolu ba bokk tamit ci pas-pas yi nga xam ne mooy waa euh, ab jullit da ko war a am waaw loolu wallahu taala alam léegi nag ñu ñëw kon ci côté bi nga xam ne moom lañ la doon wax sànq ne yonent bare ne imaamu Nawawi indiw ko mooy bi nga xam ne ci la yonent bare saa saam daal di laaj summa daa bi jaridatin fa kasaraha kisratayni ci riwaay imaam Muslim mu laaj benn caru tàndarma mu daal di koy indi daal di koy damm ñaari dam léegi nag foofoo ci des <laughs> waa mais waa loolu moom ah ah est-ce loolu jagle yonent bi la alayhi salaatu wassalaam jëf jooju wala nit mooy mën nañ ko defal ay nit ah waaw loolu jagle yonent bi la sallallahu alayhi wasallam walla mën nañ koo defal ay nit waaw loolu nag mooy masala bi <laughs> waaw léegi am ñoo xam ne dañu ne waaw am na ñoo xam ne eh, eh, eh, mbir mi daa nekk loo xamante ne nii jagle yonent bi la alayhi salaatu salaam kene jagle yonent bi la alayhi salatu wassalaam ndax moom la borom bi xamal kubb comme niñ ko waxe léegi ah keneen fekk ko ci te boo duggee ci bunt boobu mooy yow buntu ñaaw njortu ci jullit ñi nan ngay rombe ay nit yu ñu suul nga ñëw di dagg ay wala nga ñu suul kenn nga koy eh, sampal yooyu naan ngir ñu woyofal ko <laughs> hein hein waaw ah. <laughs> loolu du ñaaw lan du du du ñaaw njort ci ci ci ci ci sa mbokku jullit kon loolu la waaw moo tax am ñu ne loolu jagleem la waaw moo tax ku mel al imaam al-Xattaabi comme ni ko imaam al-Xaafid an-Nawawi nettalee jële ko ci moom mu ne nii la ko waxee déglul ni mu ko waxee ci al-Minhaaj mu ne waqad ankara al-Xattaabi mu ne al imaam al-Xattaabi rahimahullah borom Macaalimu Sunan daal dinay bañ daq maa yafaluhu nnaas li nga xam ne nit ñi nit ñi nit ñi dañ koy def alal qubuuri ci qabru yi min al axwaasi wa nahwiha mutaalliqiina bi hada al mooy jël yoo xam dañ ko ci samp comme yu mel noonu ah, ngir comme jëli ko ci ay garab walla yoo xam ne ay comme car yi daldi lonk ñoom ci hadith bi mu ne waqaala la asla lahu wala wajha la loolu amul cosaan te amul lañ ko mën a dégge parce que moom daa jàpp ne loolu daa nekk loo xamante ne nii mooy jagle yonent bi la alayhi salaatu wassalaam keneen képp ku fiy woote foog nga nañu yow yonent nga bu yàlla yónni te loolu xam nañ ne jeex na <laughs> waaw euh, kon euh, sauf que après dinañ ñëw ci léegi léegi léegi nañ ñëw ci imaam al-Hafiz Ibn Hajar moom imaam al-Hafiz uh, ibn kii uh, uh, an-Nawawi loolu la léegi imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne rahimahullah mu ne jëf ji mu ne al imaam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala daal dinay bañ lii waaw daal dinay bañ koo xamante ne day def lii te moom la imaam an-Nawawi doon wax léegi moom la doon wax léegi mu ne. mooy wad'u naas al-jarid wa nahwaha wa nahwuhu fi al-qabr amalan bi hadha al-hadith le fait que ñuy deg day am yu ñuy dagg teg ko ci xabru ak yu mel noonu di doxa hadith bi mu ne qaala at-Tartushi mu ne at-Tartushi rahimahullah nee na bi li anna dhalika xaasun bi barakati yadihi sallallahu alayhi wasallam ndax loolu dafa jagloo lu jagloo lu ñu jagloo la barke yoxoom bi moom yeneen saa sallam loolu moom kese la waaw mu ne wa qaala al-qaadi Iyaad kanta al-imaam al daane li annahu allala gharzahumaa ala al-qabri bi amrin mughayyab waaw wa huwa qawluhu la yu'azzabaan mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad daal di renforcer wax jii ne parce que loolu yonent bi alayhi salaam bokk ci ne dañuy bañ loolu que ne yonent saa parce que li mu ko mooy mbir moo xam ne que li tax mu daal di jëmbat ñaar yooyee foofee. ci mbir moo xam ne kumpa la te mooy lim ne la yu'azzabaan dañ leen di buggal imaam al-Hafiz Ibn Hajar nag daa àndul ci wax jooju parce que moom ak ñi ànd ak moom dañoo jàpp ne loolu mën naa nekk te moom jiitu dina wax kan moo ci euh, koo xam ne saxaaba boo xam ne moom euh, dafa nettali xadiis bii ba pare doxal loolu te imaamul Buxaari ci boppam tudd na ko benn buntu ci saxiix bi <laughs> mu ne qultu man imaam alxaam xajar nee na laa yalzamu min kawnina laa naalamu a yu'azzabu am la an la natasabbaba lahu fi amrin yuxaffafu anhu al'azab an law uzib kama laa yamna'u kawnina laa nadri a ruhima am la an la nad'u lahu birrahma waaw wa laysa fi siyaaq fi siyaaq ma yaqta'u ala annahu baashara al-wad'a bi yadihi al-karima bal yahtamilu an yakuna amarahu bihi waqad ta'assa Buraydatu ibn al-Husayb as-sahabi radiyallahu anhu bi dhalika fa awsa an yuda'a ala qabrihi jaridatan kama sayati fi al-jana'iz min hadha al-kitab wa huwa awla an yuttaba min ghayrihi imam al-hafiz moom daa dàpp ne bañ a mën a def parce que dana ñoom ñii li ñu wax imam al surtout imam al-Qadi Iyaad li mu wax ne parce que yoneen saa salaam fi mu teg li tax mu daal di samp jël garab euh, caru tàndar moom dagg ko teg ko ci xabru yi loolu noonu ci mbir mu kumpawe la ko teg loo xam ne xamuñu ko waaw lu nëbbu la te mooy day dellu ñu wax naan ñaaw ñaaw jull ñaaw njort jullit ci sa mbokku jullit da ngay ab wala ñu suul kenn nga koy defal lool comme si moom dañ koy bëgg imaam al-Hafiz nag rahimahullah ibn Hajar lool la dàq ne laa yalzamu mais dafa obligé wut que ñun xamuñu ne est nit ki. dañ koy mbugal wala mbugaluñu ko loolu est-ce ñun dañoo tere ñu daal di def sabablu ci mbir moo xamante ne xam nañ ne dañuy borom bi da ciy da ciy wàññi mbugal jaam bi bu doon ne fekkoon dañ ko doon mbugal mu ne comme ni nga xamante ne nii mais terewuñu la fekk xamuñu nit ki ñu denc wala nit koo xam ne faatu na ndax yërëm nañ ko yërëmuñ ko est-ce que loolu ñàkk koo xam daa tax ñun ñu bañ ko di ñaan yàlla yërëm ko ñu koy ñaanal yërëm rek fait que ñu koy ñaanal yërmande dañoo ñaaw njort ci moom luy ah yéen da nga na ngeen bëgg a ñaaw njort ni kon diw yàlla yërëmu ko ba nga leen koy ñaanal yërmande mu ne waaw léegi est ce que loolu daa ñun ñu bañ koo yërëm ñu bañ koo ñaanal yërmande non kon nag fii tamit la fait que ñun ñu koy samp sa parce dañoo ñaaw njort ci moom déedéet mooy dañuy sabablu loo xamante ne nii bu fekkoon te ne ñu ngi koy buggal loolu da koy woyofal mais tekkiwul mukk ko ne ñu dañoo am ñaaw njort ci moom que ne dañ koy woy dañ koy buggal moo tax. ah non non non voilà ba pare mu ne le fait que sax ak Astartushi ne loolu daa daa nekk loo xam ne lu jagoo barke loxo yonent ma lay saa saa mu ne mais xadis <laughs> bi ni mu ñëwee nii ci mu ñëw yëpp version yëpp boo seetlee ni mu tëggee ni ñu ko tëggee amul dara loo xam ne da ciy wane ne yonent bi alayhi salaam hadis bi waxul lu leer que ne saa salaam moo jël yooyu jël loxoy boppam daal di koy samp loolu loolu leerul benn ci xadiis yi yu tedd yi radiyallahu alayhi salaatu wassalaam ma mais yenu na ne moom daa digle rek ne biñ ko indee mu damm ko après jox ku nekk ne samp leen fii samp leen fii pourquoi pas loolu loolu yenu na ko mu ne ta boo bëggee dàq lii kaay ma wax la lu gën a sori lool mu ne imaam Burayda ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu di saxaaba yonent bi alayhi salaam moom xew-xew bu mel nii te Burayda daa teel a dugg ba yoneen saa san di dugg ci biir Medina moom la tuub bi muy gàddaay moom xew-xew bu mel bii da koo fekke xam nga la la def mu ngi génn àdduna fële ci côté bilaadu Xuraasaan xam nga lu mu digle muy muy muy euh, fële ni Saabuur côté yooyu mooy bilaadu Xuraasaan ah? dafa digle ne bu ma génnee àddina sama xabru na ngeen jël ñaari caru tàndarma ngeen samp ko fu nekk jeex na comme loolu te imaamul yi moo ci def buntu ci téere kitaabul janaa'iz mu ne nag topp saxaaba boobu fekk waxu yonent bi saa sam xam li muy wax ba pare digle nañ ko ko defal est loolu moom daa ñaaw njort ci boppam alors que moo gën a digg yonent bi saa sam ñetti fan laata muy génn àddina ci minbar bi mu ne bu kenn ci yéen génn àddina lu muy rafet njort ci boroomam kon est ce que Burayda daa ñaawoon njort ci boroomam kalla mu ne nag imaam al-Hafiz ne radiyallahu anhu te saxaaba la bu fekke woon mbir mi mu digle loolu kon nan la ko gaa yi man a teree naan non loolu nangam ak nangam waaw mu ne wa huwa awla an yuttaba min ghayri topp saxaaba bii di saxaaba bu yonente bi alayhi yaral boppam mu fekke xew-xew bi xam ko tax moom ci boppam mu ne bu ma génnee àddina nangeen ngeen ma ko defal kooku topp ko moo gën a yey topp keneen la wax surtout <laughs> di ko tere <laughs> non moo tax <laughs> ah masha Allah xam-xam daal mooy xam-xam quoi mbir yi teguwul ci yenn yi quoi xam nga ci lu mu tegu hein ci xam-xam la tegu waaw waaw parce que imaam al-Bukhari euh, rahimahullah <laughs> ci kitaabul janaa'iz euh, la ko la ko indi quoi daal di def bunt boobu waaw boo xam nga moom daa bëgg imaamul Bukhari après daal di wax wax ju bari di lu bari kii euh, wax waxu kii ni jëm ci kiiwu Burayda boobu al aslami radiyallahu taala anhu wa arda imam al-Hafiz nag ne topp kooku moom moo gën a yeey di topp ñeneen moom ko dum moom waaw loolu moom daa war a clair quoi <laughs> waaw mooy kitaabul janaa'iz baabul jariidi ala al-qabr mu ne wa awsa Buraydatu al-Aslami an yuj'ala fi qabrihi jariidan voilà mu ne baabu buntu imaamul Buxaari al baabul jariidi ala al-qabr waaw mooy jël ab caru tàndarma garabu tàndarma jël yenn car daal di koy def ci xabru mu ne wa awsa Burayda mu ne ta Burayda ibnul Husayb daal dinay radiyallahu an al aslamiyu bokkoon ci waa aslam daal dinay dénkaane an yuj'ala fi qabrihi jaridaani ñu defal ko ñaari jarida ñaari kii yoo xamante ne <laughs> kon loolu eh, allahu taala alam ta bi adna Xuraasaan te la génn kon nag mu ngi noonee quoi ibnul murabit mu ne ak ñeneen mu ne lii yahtami an yakuna burayda amara an yughraza fi zahiri al-qabr iqtida'an bin-nabi sallallahu alayhi wasallam fi wad'i al-jaridatayn fi fi al-qabrayn waaw mu ne lii li muy yenn mooy burayda daa digle ñu sampal ko ci kaw xabroom bi loolee roye ko yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne moo defoon loolee ci ñaari xabru yi kon lii nii lépp lan lañ ci bëgg a wax mooy sawaay dàq noonu daa gën a simple <laughs> <laughs> lii moo xam nga ne euh, lu kii la parce que Burayda quand euh, du du du fekk mbir yi xam loolu ba pare diggale moom ñu defal ko ko parce bu boobaa kon képp ku naan boo ndax ñaaw njort léegi bu boobaa kon nit ko koy def rek lañ naan na nga nekk koo xam ne bu la ci ñaaw njort dugal si jeex na waaw mais bu dee ne da koo def ngir ne ah comme que saa sam defoon na ko ne lii de euh, fekk maalam yaay ba saa fekk wowuñu da di woyofal. ah loolu de kon xaaral ñu def loolu euh, bu dee ne fekk na lool fekk yonent ba fekk lii nii borom bi woyofal loolu euh, lay wax ne loolu ana lan moo ci nekk euh, comme ni nga xam ne la ñuy ñaanale yërmande koo xam ne bu dee ne yërëmanu ko <laughs> mais est ce que dañoo leer na ñun yërëmanu mais dañ koy ñaanal loolu kese la su dañoo ñaaw njort ci moom wallahu taala maalam yay ba saabi am na bon li ci borom xam-xam yi di waaw naan bon loolu park bu woowee dootu sàbbal buy boroom bi naan lépp lu nekk rek wa in minkum wa euh, in kene euh, lu nekk euh, day day sàbbal illaa xam bihamdi amul lenn loo xamante ne lu existé la lu lay sàbbal borom bi tabaaraka wa taala am ñu ne bon loolu parce bu dee lu wow la bu tooyee hmm, wa in min shay'in illaa xam bihamdi am ñu naan lenn ci mu mufassiruna yi mooy lépp luy dund la waaw waaw léegi nag bu dee ne euh, dundatul loolu dootul sàbbaal mais loolu dara la dugal voilà liy dëgër mooy léppay lépp la léppay sàbbaal waaw lu dund ak lu deew léppay sàbbaal waaw kon loolu Imaamu Nawawi nag pour jeexal mu ne comme jarida yi ay car yoo xam ne yuñ def day woyofal borom bi mën na cee woyofal. waaw yeneen saa sam ci ak taraj ji yaakaar la ko teg moo tax ñenn ñi ne loolu kan moo lan wax wax yu la parce que bu doon wax yu la du ko teg ci ak taraj ji yaakaar naa lu mu yaakaar waaw ñu ne bu dee loolu mooy woyofal mais loolu alquran a ko gën ëpp doole way moo tax mu ne wasta wastahibba wastahabba al ulama qira'at al qur'an inda al qabri li hadha al hadith mu ne boroom xam-xam yi nga xamante ne du ñëpp <coughs> nga xam ne ñoom rahmatullahi alayhim ñoo sopp ñuy jàng alquran ci qabru fa qabru xadis bii lañ ko jëlee parce que dañu ne li an na ida kaana yurja a tax fiifa wala yurja tax fiifu bi tasbihil jariidi fa tilaawatul aw la lu tax ñoom parce que dañ ne ñoom parce que jariid bi fekk wowul day sàbbaal yàlla te sàbbaal googu day woyofal mooy ñaari car yooyu le fait que ñuy sàbbaal seen borom ndax borom dee ne wa in euh, kii min shay'in illaa yusabbihu bihamdi lu nekk sàbbaal googu ñuy sàbbaal fa kañ ko fañ ko xam. day woyofal kooku bàkkaar bi xoolal istidlaal bi day day woyofal kooku mbugal mi bu dee loolu ci ay yooyu lay jóge waa jàng alquran nag moo gën a yey parce que moo gën a tedd sàbbaal googu borom bi ci boppam kàddu borom bi la tabaraka wa taala kon loolu mu ne wallahu àllam borom bi moo gën a xam ne bon kon ci kaw noonu insha allahu taala la ñu jeexal hadis bi hmm? eh, wallahu taala